baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa aatu lyataama amwaalahum wala tatabaddalu alxabiisa bittayib wala taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana xuuban kabiira suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci ñi nga xamante ne nii ba léegi ci saar bi tàmbali woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci laa ci jotaay bi ñu génn mu ne nag wa aatu yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay tuteurs yi yéen ñi nga xam ne yéen a yor ay jirim yoo xamante ne nii yéen a yeen yor parce seen waajur dañoo génn dina de mu ne wa aatu ñu dénk leen seen alal ngeen yoral leen ko ah bu leen ko jaawaleeg seen alal de wa aatuuta na ngeen dox na ngeen jox alyataama ñi nga xam ne ñooy jirim yi di orphelin yi amwaalahum seen alal yi nga xam ne yéena leen ko téyel de wala tatabaddalul xabiis te nag bu leen soppi lu yées jël yéen seen alal li yées seen alal comme bu doon yéen jirim bi ay xar la la ko fi ay baayam bàyyil ay jur la ko fi ay ndayam ak baayam bàyyil bi ñu génnee àddina yow nag nga daal di koy yor boole kook say xar léegi nag yow ni nga def mooy nga xam ne yow nga am xar yu yooy bar léegi nag ba nga koy waree delloo xaram nag nga jël yu duuf yi yi nga xam ne mooy ay yosam soppi kook sa yos nag wan leen ne ko nag lii nga fi moom mu ne lool bu leen ko def ne wala tatabaddalu bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di échanger alxabiisa li nga xam ne moo gën a yées bi tayyibi ci yu baax waaye it bu leen soppi yéen li nga xam ne mooy yu lu lu lu yées jënde ko yiiw gii nga xam ne ñii ñu la jox nga daal di leen garder yoral leen seen alal wóolu laa tax ñu daal lay bàyyeeg ñoom kon nag loolu bu ko jëndeek lu ñaaw walaata takulu ta bu leen lekk am amwaalahum seen alal ñoom jirim yi ngeen yor seen alal ilaa amwaalikum boole kook seen alal daal wala léegi daal yow moom léegi kontu xale bi moom compte jirim yi yow daal nga moom nga jaxaseeg sa compte te lool nit ki bu demee ba koy def mooy da koy leer ne moom bon fële avantage yi ne mooy bu xale bi wala jirim bi ah am naa la ju bari léegi nag yow nga ñëw jaawale kook sa bos daal yow daal di dépenser rek naan lépp daal utaloo ko loo xam ne lu ber la bu dee contrôle lu ñuy def ci banque nga utal ko moom bosu boppam nga bañ koo booleeg sa bos di lekk nag di utiliser rek waaw yow daa mel ni sawaay waaye it bu dee alal la koo xamante ne nii alal yooyu jur ak yooyu yépp bul jël boole seen alal ak sa alal di dépenser kese te yow defoo ne lii moo ko moom nga teg ko nële ba yow mu leer ne lii moo ko moom yow lee nga moom kon nag mu ne kon bu leen lekk seen alal yi di ko ndóof ilaa amwaalihim booleeg ñoom seen alal de inna imwaalahum ñoom seen alal yi bu leen ko booleek seen yos innahu ndax jëf ju mel nii jàpp alalu jirim yi di ko lekk booleeg li nga yoon kaana nekk na de xuuban bakkaar kabiiram boo xamante ne nii bu mag a mag a mag la wa in xiftum suñu boroom nag tabaaraka wa taala ne bu dee ne da a am li nga xamante ne nii wa in xiftum kuntum bu dee ne da ngeen a am yaqiin mooy ne yéen dal di ëpp seen jort mooy du da a ragal kese de mooy ne bu dee ne yéen daal li ëpp seen jort mooy allah tuqsitu kene yéen daal moom du ngeen maadu voilà fil yataama ci ñi nga xamante ne ñooy jirim yi léegi dañuy wax laay bi ba pare <coughs> insha allahu taala après nag dina ñëw wax o léegi lii nii ana lan lay wax dëgg-dëgg walla kon nañu ko wax ba pare mu ne wayen xiftum bu dee na da ngeen a am njort goo xamante ne li ëpp ci seen njort mooy lu xaw a niroog yaqiin allah tuqsitu kene yéen daal moom manu ngeen a maandu fil yataama ci mbiru jirim yii ngeen xam ne yu jigéen yi nga xamante ne nii yéen a leen yoroon léegi nag ñu màgg àgg foo xam ne man ngeen leen a denc bu ngeen ragalee ne ah ñoom moom manu ngeen a daal di nekk ñoo xam ne ngeen di juste ak ñoom daal di yemaleeg ñoom ak ñi nga xam ne du ñuy jirim fankihu na ngeen takk maa taaba lakum ñeneen ñu wuteeg ñoom li nga xam ne moo tee ci yéen ta soob leen minan nisaa ci yeneeni jigéen masna suwaa ngeen takk ñaar wa sulaasa wala nga takk ñett wa rubaa wala nga takk li nga xamante ne mooy ñeent fa in xiftum ñeent nag kenn mënu ko dépasser fa in xiftum alla ta'dilu bu dee na nag bon lépp ci seen njortu daal mooy ne haa man daal yor ñaari jabar ah loolu de duma leen mën a daal di yemale de duma mën a juste ta duma mën a maanu seen diggante waaye yor ñetti jabar yit ah loolu duma ko man de waaye li nga xam ne waru baax ñeent jabar hu loolu it duma ko man suñu borom ne kon fa waaxida kon yem leen ci benn aw ma malakat aymanukum wala boog bu ngeen amu ngeen loo xamante ne moom sax ngeen takk benn mooy ngeen ut ngeen yem ci li nga xam ne moom la seen ndeyjoor yi moom mooy li nga xamante ne nii mooy seen jaam yu jigéen yi mooy jamono jaam yi am zalika lii ma leen tuddal nag adna mooy li gën a jege allah lu mooy li gën a jege ngir ngeen bañ a nekk ñoo xam ne da ngeen di moy di dépasser les bornes di tooñ ñi nga xamante ne nii bañal yi daal mooy li gën a ngeen yem ci benn boo xam ne ko bu genn boo manul benn nga am ay jaam yu jigéen ñooñu man ngaa joteeg ñoom ci wàllu sëy loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a jege daal allah lu ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di da ngeen di tooñ daal nekk ñoo xam ne da ngeen di nekk ci ndëngate di tooñ nit ñi cay dépasser les bornes ci ñàkk a jox àq ñi ngeen ko war a jox léegi nag suñu boroom ne wa aatuuta ngeen jox annisaa jigéen ñi bu ngeen leen bëggee denc sadaqaatihinna nihla na ngeen leen jox seen can la mu nekk loo xam ne farata la nag fa in tibna lakum bu dee nag ñoom nag jigéen ñi tabaa ñoom ñooñu ñoom jigéen bopp la tee ci seen teeyu bakkan lañ jël ci can nga leen jox am lu ñu leen ci may yow mi nga xam ne yaa ko doon maye yow yaay tuteuram yow yaay wali yoom wala sax jëkkër ji ci boppam jigéen ji bi ginnaaw bi mu jotee canam daal di jël am lu mu ko ci delloo am lu mu ko ci jox loolu nag an shay'in loo xam ne da koo soob da koo neex ci teewu bakkanam du benn pression boo ko teg wala di ko xool bëtu man nga maa jox ci affaire yi moo xam yaay tuteuram wala yaay waajuram ak yooyu bu leen ci joxee même jëkkër gi sax wala mbokkam bu leen ci joxee nag an shay'in ci dara ca can googale minhu ju tukkee ca loolu le am mu ci sëq daal di leen jox nafsan mooy daal daal tib na ah nafsan voilà mooy ñu see ci seen bakkan bu tee leen ci yóbbu fa kuluuhu lañ leen ci jox man ngeen koo lekk de li nga xamante ne man ngeen koo lekk hani am mari a mooy man ngeen koo lekk ci loo xamante ne nii hani an ànd ak loo xamante ne lu teey lay doon loo xam ne benn problème amu ci dee mari a nga xamante ne nii moom amul benn lor bu ci nekk ndax lan mooy da ngeen koy lekk amul benn conséquence benn conséquence boo xamante ne nii bu baaxul la déedéet mooy ne lekk leen ko bu leen ci am benn gêne kon nag mu ngi noon wone wala tuutu tam nag bu leen jox as-sufaha a ñi nga xamante ni nii dañoo dese dañoo dese ñor comme ñi nga xam ne jirim ñi nga xam ne ñoom jotunoo nekk ñoo xam ne ñu ñu mag ñu ñu mate lañu mataguñ ci wàllu jëflante ñooñ bu leen jël alal ji leen fi seen waajur yi bàyyi loon nga yoral leen ko parce que ñu naan non nañ leen jox leen seen alal nga ñëw jox leen ko noon te ñoom ñoraguñ ci wàllum xel léegi buñ demee jël alal ji nit ñi di leen nax bu demee ñu gaaw nax leen daal di leen yoo xam ne cent francs lay jar ñu jaay leen ko deux cent wala trois cent naxe leen yoo xamante ne nii loolu seen ñàkk ñor la waaye wala tuutu bu leen jox as-sufaha li gën général mooy ñi nga xam ne dañoo dese ñoom nga xam ne ñoom yàq la ñuy def ay yàqkat lañ mën nañoo liggéey ba yàq ba kii mooy mën nañoo liggéey at mi yépp benn xew jot ñu jël lépp def ko ci mu ne ñooñ ñoom seen alal yi bu leen leen ko jox laatatu sufahaa ndax ñoom dañoo desee ñor daal ndax lool ñàkk ñor la tudd as-sufahaa amwaalakum bu leen leen jox seen alal yi allati bi nga xam ne ja'alallahu lakum moom la borom bi tabaaraka wa ta'aala def ngir yéen qiyaaman nga men ngeen man ci taxawu di ci mën a dunde mooy alal dafa am solo ndax borom bi daa def ne dund gii nga xam ne dañu fee indi ne famshu fi manaakibihaa wa min rizqihi wa ilayhi nushur loolu noonu lekk leen dox leen ci kaw suuf di ci liggéey di dox di dox seeni yitteeg yi ngeen di dox ngir kulu min rizqi ngeen di ut tey ut lu ngeen dundee ci wërsëgu bi mu def ci kaw suuf wa ilayhi te nu ngeen dem nag na ngeen xam ne ci moom borom bi am nu suuru ca lañ leen di pang loolu noonu alal jooj dafa am solo xiyaaman ki la ñuy taxawale diine ji diine ju ñàkk gis nga bu doon lool la jayshul usra du taxaw gis nga keroog sayyidina Usman radiyallahu anhu di muy dépenser sa waay di jënd li nga xam ne comme niñ ko gisoon ghazwatu Tabuk bu amul woon dara lool du mën a nekk voilà moo tax qiyaaman gis nga suñu worom ala amwaalakum nii nga xam ne moom la def qiyaaman ngeen man ciy taxawal sha'irud diin waaye yéen ci seen bopp ngeen man ciy dunde lool bu leen ko jël di ko jox ñoo xam ne ñoruñu ngeen leen koy jox ñu koy pasar pasaree di ko dugal ci ay galaaw ak yu mel noonu warzuquhum bu dee nag jirim yi bu leen leen jox alal yi de non non fekk ñoruñu bu leen leen jox warzuquhum dee leen nag wër wërsëgal mooy dee leen ci am lu ngeen ci xomp li leen koy jox fii ha ci loolu le di waksuhum te dee leen jox tamit loo xam ne ci la ñuy sol wa qulu lahum qawlan ma'rufa anak nga wax ak li ngeen xamante ne nii wax leen ak ñoom wax joo xam ne waxu njekk la voilà bu leen jël alal ji yëpp xëpp leen ko jox leen ko ñu dem yàqu ji ko déedéet loolu ngeen leen di jox par ndànk-ndànk li nga xam ne daal moom la ñuy dunde man da ñàkk ak li nga xamante ne nii moom la ñuy sol mu ne nag léegi nag nan la ñuy def ngir xam nag ñoom léegi man nañoo mën nañ leen a jox alal ji mu ne wabtalu na ngeen na ngeen na ngeen testé daal di saytu al yataama jirim ji mooy bu ñu boo nan ngay xamee ne war naa leen a jox alal ji mat nañu ñor nañu mooy da nga leen di saytu hatta ida balagu nikah ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy mate li nga xamante ne mooy denc soxna bu boobaa nag mooy nekk majeur fa in anastum minhunna minhum rushda bu dee ne daal yéen gis ngeen ci ñoom nekk ngeen gis ngeen ci ñoom def par expérience que ne ah kii kat mu ngi commencé nekk koo xamante ne nii mu ngi mën a jëflante mu ngi nekk koo xamante ne yéwénal mooy mën naa yéwénal ay mbiru boppam fadfa'u ilayhim amwalahum jañ leen seen alal yi wala takuluha bu leen nag ne yéen laata ñoom ñuy majeur bu leen lekk mukk alal ji gaaw israfan ci yàq gaaw di ko tuuf ci loo xam ne amu ngeen ci benn xaq wa bidaaran bi njëkkante an yakburu de mel ni da ngeen di njëkkante di xaar njëkkante ngir oh oh xaara man bala moo màgg man ma leen boof li nga xam ne mooy alal yi mu ne bu leen ko def wa man kaana ghaniya képp koo xam ne woomal na ci yéen ñi yor alalu jigéen yi fal yastanfif na doylu na yem ci li ko boroom bi defal wa man kaana faqira képp koo xam ne daa dangaa ñàkk yor ay jirim yoo xam ne am nañu alal fal yakul bil lekk ci alalu jirim ji bu leen lekk loo xam ne moom bu doon jamonoy boppam la ay doomi boppam noonu la doon def voilà mooy loo xam ne du nekk nag di yor dund koo xam ne extravagant déedéet fa iza damantum ilayhim bu ngeen leen jañee delloo leen am waalom seen alal yi fa ashhidu na ngeen alayhim na ngeen ut ñu ko seede voilà ndax alal daa garaaw ñu seede ne delloo nga leen alal ji wakafa billahi hasiba lu ci man di dem nag doy na borom bi ki nga xamante ne nii mooy kii nattu nit mooy ki nga xamante ne mooy saytu nit ñi te mooy àtte nit la aaya bi jigéen ñi ba mooy ñële smu ne wankihu ma taaba lakum sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci gàttal dane jigéen ñi dañ doon yor ay jirim yoo xam dañ leen di bëgg a takk ay jigéen waaye nag liñ bëgg jox leen bu duñ leen jox can gu mat comme bu doon keneen ku dul jurul jirim voilà ñoom rek loolu nag la leen suñ borom ne déedéet da ngeen di maadu ci ñoom jox leen leen can yu mat sëkk wala ngeen dem takki ñeneen mas naak sulaasa ak rubaa yooyu moom nekkul ay damay plus déedéet wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in